ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa hal ataaka xadiisu muusaa id ra'aa naaran faqaala li ahlihim kuthuu innii aanastu naaran la'allii aatiikum minhaa biqabasin aw ajidu 'alan naari hudaa kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci fukkeelu li nga xam ne mooy juróom-ñeenteel ba fukkeelu laaya bi mu ne wa hal ataaka ndax yow dikkalu la rasulullah sallallahu alayhi wa sallama xadiisu muusa ñettaleeb yonent ba nga xamante ne nii mooy seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam id fàttalakul keroog ba nga xamante ne nii ra'aa ci la gis naaran safara fa qaala mu wax mooy ba muy jógee fa nga xam ne suñu boroom dina ko da tënkal léegi comme niñ koy gis inshaa allahu taala ci jataay bi wala ba ci tegu mooy ne mooy mu koy ba mu jógee ca fa nga xam ne mooy Madyan fa nga xamante ne nii te loolu gisoon nañu wute yi am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne góor goo gële nekkoon Madyan te mu demoon fa doon ko liggéeyal ba nga xam ne ci la ray benn nit foofale ca waaku ca mbokki Firawna ya daal di daw foofale est-ce que koo kële mooy góor góor kële mooy Shu'ayb alayhi salaatu wala du moom loolu leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal léegi nag ba mu fa jógee ànd ak njabootam di ñibbi loolu nag la suñu boroom di wax fii te yàggu nañ koo gis ci ay saar comme suuratul qasas ak yu mel noonu le mu ne kon fàttalikul ba nga xam ne ci la gis naara li nga xam ne mooy safara fa qaala mu am li ahlihi ay ñoñam ñamu àndaloon soxnaam sa ne yoo umkuthu inni anastu naara ne leen sax leen fii taxaw leen fii ndax man kat anastu daal dinaay séen te gis naa li nga xamante ne nii naaran safara la'alli bàyyi leen ma ma dem foofule bu ko defee aatikum minha bi qabas ma dem daal leen fay wallal ci safara si utal leen benn flambeau boo xam ne dinaa ci wut daal loo xam ne dinañ ko mën a niit loo ndax guddi na te seddoon na tamit aw wala boog ajidu ala naari huda wala boog bu ma fa demee foofule ma gis safara sa ndax lool day wane ne en général mooy ci lu bari koo gisee ci àll loolu day wane ne fee ay nit lañ ñoo xamante ne nii ñoom itam dañ doon voyage daal ba àgg foofu guddi gi daal di leen fii fekk léegi nag ñu daal di taal loolu le di safar soo sëlee kon nag mu ne aw wala boog aji duwu bu ma fa demee ma fekk foofale alam naari ja safara sa hudan jub mooy koo xamante ne nii dinañu mën a gide ba wan ñu daal nañu fii ñu toll ko Égypte lañ bëgg a dem mu daal di ñuy tegtal yoon wi daal wan ñu fi nga xamante ne nii moom la ñu war a jaar ne fa lambaataha bi nga xamante ne nii moom Seydina Muusa ibn Imran nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam dikkal na fa ñu gis fa mu seenoon sa nuudiya ci lañu ko woo ne ko yaa Muusa ne ko hé yow ki nga xamante ne nii yaay Muusa inni mu dégg ak kàddu ku koy woo naan ko yow Muusa inni man kàddu gi ngay dégg ana man de rabbuka maay sa boroom faxlaan naa layka mooy kàddu gi ca ka muy jóge ka nga xam ne moo ko def nga xam ne moom du do kàddoom du lu ñu bind nekkul loo xamante ne nii maxluuq la kooku mooy allah azza wa jal mu ne man maay ana man ko maay sa borom fax la kon nag fax la na nga summi naa lay ka sa ñaari dàll yii nga xam ne moom nga sol summi ko dee innaka ndax xamal ne yow bil waadil muqaddasi tuwa yow yaa ngi ci xur wi nga xamante ne nii al muqaddasi bi nga xam ne dafa ma koo sellal borom bi moo ko sellal lañ ko koo sellal tuwaa mooy turam la nag am nañu ne lool mooy tur wi daal tuwaa mooy foofule mooy foofu noonu la tuddoon léegi nag suñu boroom kon ne ko summil sa dàll yii nii léegi nag boroom xam-xam yi fii wax nañ ci lu bari dàll yi ci lan la woon ak yooyu ak yooyu waaye loolu daal wallahu taala alam jarul ci yàgg noonu mu ne wa anata man sa boroom ixtartuka man maa ki nga xam ne maa yow Muusaa kon nag fastami na nga déglu mooy joxeel sa nopp déglu bu baax li maa yoo xaata takk li nga xamante nii moom lañ lay wax yu moom laa lay wax yu ci yow kon nag mu ne inna nii mooy li ëpp solo lii wax nañ koy waxati ko mooy ne nit képp koo xamante ne nii sa yaru doom moom lii da nga koo foosé mooy de toute façon yaroo ko kooku moom da nga ko doon yafal kese mooy lan mooy tawxiid mooy xamal ko nan lañuy ñuy wéetale xamal kan mooy boroom di tabaraka wa la moom asilon rek aajam ni mu tol nga xamal ko ko noonu ak ci ay kàddu yoo xamante ni nii yu woyof lay doon comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam doon yare doomu saxaaba yi radiyallahu anhum ak doomi boppam amooy sëtam yéeg yoo yële moom alayhi salaatu wassalaam nga xam ne comme ni mu nekk ci xadiis bi mu wax mawlaana ibnu abbaas bi nga xam ne moo nekk ci baba musnad al imaam ibnu muhammad ak al imaam ak Tirmidi yu rahmatullah alayhi bi muy wax al imaam ki nga xam ne mooy Mawlaana Ibn Abbaas nekkoon ak moom ci waruwaay ne ko yaa wunaam ee eh ndaw ngone si inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uallimuka dama lay jàngal kalimaatin ay kàddu ihfadillaha mooy del wattu sa borom tabaraka wa taala dee ko sóoraale ci lépp loo nekk yahfadka boo ko defee de moom borom di tabaraka wa taala dina la saytu te dina la wattu ci lépp loo xam ne loo mën a dugg la wa sa sa'alta te booy ñaan booy laaj fasalillah na nga ñaan bul ñaan kenn bul ñaan sàmba bul ñaan demba bul ñaan mag mii rasulullah sax bul ñëw di ma ñaan parce que fas'alillah na nga ñaan yàlla ki nga xamante ne nii mooy borom bi azza wa jal wa idha sta'anta booy ñaan dimbal bu ko ñaan sàmba bu ko ñaan demba bu ko ñaan man nii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasta'in na nga ñaan dimbal billah ci borom bi tabaraka wa taala lox ko yooyu yépp ne ko nag wa ne ko nag yëgal ne gis nga nit ñi yennal ummata lawit tamaat gis nga bu ñu dajaloo woon xeet wi yépp àddina bi yépp buñ dajaloon ala ay ko ci kaw ñu daal di lay jariñ ci mbir moo xamante ne nii yëgal ne du ñu la jariñ lu dul daa fekk la borom bi bindoon ne yow di nga ko am ci njariñ loo lëli lañ manoon la jariñ waaye gis nga bu àddina bi yépp jariñ boole woon seen alal boole seen xam-xam ak ne yow dañ lay def jox la alal les milliardaires du monde les puissants du monde pays ne diw moom dañ koy def milliardaire wala pays sàngam dañoo bëgg mu génn ci ndóol gi mu nekk wala ci ñàkk gi bi nekk di fa financer lu ne ngir dëkk ba jëm kanam na ko leer ne dëkk boobu du jëm kanam du bénéficier wu du mën a tonaw lu dul ci li nga xam ne fekkoon na borom bindoon ne loolu lay am boo tax loolu daata nga gis réew yoo xam ne dañuy jël seen alal di ko def ci réew mu ndaw bëgg mu soqale ko ngir wane ne ñoom ñoo leen dimbali waaye du soqale ko ndax ñooñ duñu soqala ko lul la borom bi defoon ci ñoom ne ñoom lool loolu moo leen di jariñ waaye mun na ko da nga yëg yow itam gone sii ba léegi mooy ci njàngale yu am solo yi këne lii lépp di tawhid mooy lépp boroom bi ci loxoom la ne moom rek nga xam ne moo fi ne te moom ngay sàkk sàkku ndimbal moom ngay ñaan moom mooy ki nga xam ne mooy indi lor waaye it mooy jañ lor te mooy indi li nga xam ne mooy mooy njariñ mu ne ko nag waaye yëgal beneen bu bi yépp àddina bi yëpp dañoo dajaloon ngir daal di lay lor yëgal ne du ñu la lor lu dul loo xam ne daa fekk la yàlla bindoon ne lor boobu moo lay dal moo tax ñaata musiba la ñu bëggal jullit ñi ci kaw suuf wala ay jullit yoo xam ne ñoom dañoo xam seen bopp mooy dañoo nangoo tënku li nga xam ne ci la leen borom bi teg mooy lii nga xam ne moom lay leeral fii ci aaya bii ne wadd ci saar bii ne wàccaw ma alxuraan ci yéen ngir ngeen torox am ñoo xam ne dañ koo gëm ne ñun alxuraan joot ci la ñuy tekkee te ci kaw suuf fii lañ koy doxale ña leen di xeex dañuy xeex ba sonn ñoom ñooy mujj xaddi waaye ñooñu nekk ci si li nga xam ne loolu lañ nekk te lor dañ leen bëggoon ci ñoom fan lu nag mbir mi loolu la moo tax kon suñu borom tabaaraka wa loolu lépp di am solo am solo li nga xam ne mooy wéetal sa boroom muy comme tàmbale Seydina Muusa yonent bu ne nii la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di jëkk wax mooy mu xam i'lam anna allaha annahu laa ilaha illa hu mooy i'lam xamal yow yu rasulullah comme ni nga ci suratu ali imran ak saar yoo yëlee xamal mooy loolu mooy li nga xam ne mooy li njëkk annahu këne moom borom bi laa amul benn buur bu ñu war jaamu ci dëgg illaa hu ko dul moom kon mu wax fii sayyidina Muusa ne ko kon kon mayal sa nopp te déglu bu baax te takk lima yooxa li nga xam ne moom laay wax yu ci yow inna nii dëgg-dëgg man ana allahu man de maay allah mi nga xam ne maay borom bi laa ilaha illa ana mooy amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko doon man du nii kon nag ma wéetal nag ma jaamal te wéeta jaamu googu nga wéetal ma ci bu ma bokkaaleeg len ginnaaw loolu nag li ëpp solo lu borom bi ma sa wàcc ci kaw suuf mooy julli mu ne ko waaqimi salaata li dikri te deel taxawal julli ngir ma fàtte fàttaleku mooy julli mooy si karu yàlla gi gën a mag rawatina nag alquran da ngay jàng ca biir moo taxoon mu ne woon wala dikrullahi akbar aqimis salaa mooy ba muy woo aqimus salaa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar taxawal leen julli te ngeen xam ne julli da day fegal ba jaam ba ka nga xam ne moo koy def alfahsha njombuteef yi wal moon ak yu ñaaw yi wala zikrullah yi waaye wat naa ci boroom bi gis nga sikar gi ngeen di def ci biir julli alquran di ngeen di jàng ci biir julli ji ak baru moo gën a màgg rek geste yi ngay def noonu lee di sëgg ko siggi jàng ga ngay jàng tamit di fi ko yàlla ca biir geste yooyu le ak baru moo gën a rëy lépp te loolu mooy ruux di nga xamante ne mooy julli kon ginnaaw wéetal boroom bi amul benn jëf bu gën mag màgg ci kaw lislaam foo xam ne diggante maam ba maam aadama alayhi salaam ñooy ba léegi ba yonent bi alayhi salaam ba ni àddina bi tukkee amul jëf ju gën julli moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci xadiis bu siiw boobale ne i'malu ne liggéey leen jëf leen ci yu baax yi walla tax soo te ngeen xam ne nag lu ngeen mën jëf ci yu baax manu ngeen a peek jëf yu baax yépp di ko def oh. na ngeen xam xam am na këne xayra a'malikum li gën li nga xam ne mooy seen jëf yi ngeen di jëf yéen jaam ni as-salaa mooy julli kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii lañu doon leeral këne mbir mi julli mooy li gën a màgg moo tax mu ne woon as-salaatu imaadu diin julli mooy keno gi nga xam ne moo téye l'islam faman aqamaha képp ku ko taxawal kooku faqat ma diin kooku de taxawal na soowin tëralinu doxalinu l'islam muy l'islam moom daa ñëw na gën a renforcer mbir mi waaye waman hadamaha képp koo xam ne da koy doyadal wala du ko def wala di ko di ko saboter kooku moom daal di koy màbb na ko leer ne ba mu ko defee bu mu wootee wooteeti dara ci wàllu diine kooku moom faqad hadama diin kooku mooy ki nga xam ne moo jël seen meññam gor li nga xam ne mooy mooy mooy mooy keno gi nga xam ne moo téye l'islam mem bu dee ne moom manu koo lor de waaye moom diine moom wadd na mooy ne amul dara loo xam ne lu ci des la de kon mu ne kon waqimi salaata li nikri taxawalal julli ngir saa boo ma fàttale ko waaye taxawalal julli ngir di ma fàttale ko waaye saa